wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qaala qudima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bisabi' fa idha imra'atun min as-sabi'i tas'a idh wajadat sabiyyan fi as-sabi'i akhadhathu fa alzaqathu bi batniha fa arda'athu faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam aturawna haadihi almar'ata taarixatan waladahaa fi nnaar qulnaa laa wallaah faqaala lallaahu arhamu bicibaadihi min haadihi biwaladihaa muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-haafiz an-nawawiy rahimahu llaahu ta'aalaa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 gisoon nañ ci suñu jotaa bi ñu génn xadis sayyidina Itbaan ibn Malik radiyallahu anhu nekkoon xadis 417 ñeenti téeméer ak fukk ak juróom ñaar jëloon noonu nañu jotaa bi ñu génn njàngat yi kese lañ gisoon comme li ma fay bu wa deme am na lañ fàtte si bien sûr li ci yéeme mooy léeg-léeg yi ñuy fàtte mooy dafa sayan ah, dafa ça surtout aussi waaw mooy njàngat yi mais possibilité bokk na ci liñ ci jànge possibilité am jàkka joo xam ne ci sa kër lay nekk am foo xam ne fa ngay jàppe ab jullikaay ci sa kër lool mën naa nekk <laughs> Seydina Akbar lan la def lan la sàkku ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te waxu ah non non non man da ne dafa ñëw tël ko foo xam ne fu mu tànn ni fee laa bëgg mu julli fa moom mu jàppe foofu jullikaay te bu boobaa mooy lool musalla goog nga xam ne musalla la ko tudde fu muy jullee lool dañuy ja dañ ciy jànge ci xadis bi <laughs> kenn loolu mën naa ne waaw am na ndeysaan ñoo xam ne nag dañ koy Sénégal bi ñu newee bon dañ ko doon gis ci ñe mais mais mais bari bariwuloon nag mooy ñi ñi ma gisoon ñu def loolu bariwuñu waaw bariwuñu waaye loolu lu lu ama am solo la waaw suñu benn góor goo xam ne xafidahullah waaw xafidahullah ndeysaan masha allah ak njabootam allahu akbar waaw <laughs> moom kër gu mu tabax dina ko def loo xam ne lu mel ni jàkk ci biir waaw loo xam ne moom masha allah bu julli jotee ñépp fa la daje masha allah dal na ko borom bi yàgg jàppale non affaire bu doy waat man ci moom laa ko gise am na keneen am na keneen ku ma sama xel dem léegi may wax lool mais euh, waa ak beneen beneen góor tamit waaw <laughs> kooku moom <laughs> non seulement moom kër gi mu dëkk moom li mu def mooy ci bunt bi buntu kër gi mooy da génn kër gi ci bunt bi domaine am foofu ci kanam fa la def benn kii boo xam ne genre jàkka boo xam ne mooy yooyu rek Sénégal ñuy wëri la ay miir musalla fu ni ñuy jullee nga xam ne mu jotee mécanicien yi jóge fee ñu nekk côté ñëw moom moom en plus beneen kër gum tabax boo xam ne sorwul ak foofu ci biir fa la jàkka ji koñ boobu jàkka ji foofu la nekk ci biir kër gi yoo xam ne foofu du koy luye def ay bâtiment masha moom itam ñaar ñooñu daal laa teewlu waaw masha allah loolu sunna la <laughs> waaw <laughs> loolu sunna la waaye mu des waa léegi bu dee jàkka ji ci biir kër gi comme liñ la wax nii ku tabax këram bàyyi benn foo xam ne jëlul lépp defi néeg <laughs> comme wolof yi ni ñu bëggee néeg Eh, daanaka fu nekk dañuy fay defi néeg am nañ nag raison nag ñi koy def lool ma ne wolof yi mooy ñu bari mais ñoom seen bopp am na ñoo xam ne duñ doxale noonu mais ñu bari dañoo naan dañoo njaboot wala nit bu fi ñëwee lool xalaat bu rafet a ngoog moo tax dañuy defar fépp ay néeg waaye léeg-léeg problème bi mooy doom aération waaw mooy kër gi day tëju tëju goo xamante ne ni loolu nag jar na cee bàyyi xel waaw jar na bàyyi xel verdure du fa am daanaka ay yoo xamante ne da lay fàttale àjjana ga nga xam ne moom lañuy ñaan jëm waaw kër goo xam ne day am ay garab am ay fleur am ay kii lu nekk am yoo xam ne ay ndox yuy kii yooyu yëpp dafa am solo bu dee ne may man nga ko mais bu dee terrain bu ndaw la boo xam ne manul dul kër loolu waxuñu ko mais ci am yu yaatu loolu la ñuy wax yooyu yëpp lu jara bàyyi xel la di fexe lëkkale suñu àddina bi ni ñuy dund fii ak fa nga xam ne moom lañuy ñaan borom bi yóbbu ñu muy aljana waaw waaw luñ toog rek naan nañ dee ci walla kaana déet bu ñu borom bi xéewalee loolu lépp dañ ci dañ ciy bégee qul bi fadlillah ngëneelub yàlla waaw wa bi rahmati ak yërmandeem gu rëy fa bi daalika ci lii <laughs> fal yafrahu ni ñuy bégg ci lii kon nag mu ngi noonu léegi nag mu des beneen affaire jàngat bu ci des mooy waa léegi lu mel noonu imagineel monsieur X amoon benn kër boo xamante ne nii da ko def def benn bërëb boo xam ne ngir ñu ciy julli la musalla la léegi monsieur X génn àddina mais est loolu kër euh, foofu noonu dañ koy boole ci miraas mi wala déet est dañ koy jàppe comme waqf wala déet loolu lañ bëgg a wax xam nga man bu ma ñëwee tabax jënd benn terrain bu rëy tabax ko ngir jàkk def ko jàkka ma muy jàkk kese ngir nit ñi ñëw mu nekk loo xam ne waqf la mooy loo xam ne dama ko fee bàyyi def ko fi te bu ma génnee àddina kenn amul droit di ci soppi dara fekk maa daama condition ñu fay jaamu yàlla ya mat na fa waaw bu demee nag ba mur ya di waaj a ci kaw nit ñi bu boobaa imam bi wala yooyu ñoom ñooy gis seen biir gis ne kat li war ah ñu daal di jooyanti miir bi defaraat ko bala muy indi jéeya waaw loolu kese la mais mënuñ koo jël di ci def leneen wala di soppi dara loo xamante ne nii loolu yëpp soxlawu ko aajowu ko ndax ko da koo def waqfan waaw lillahi tabaraka wa taala nga xam ne bokk ci eh, jëf yi nga xamante ne moom la yonent bi alei saa ne bu nit ki génnee àddina léppam day dog ba mu des ci yooyee ñett yooyee mu tudd ci sadaqatun jaariya waaw sarax boo xam ne day wéy ginnaaw bi nga génnee àddina muy law lool façon la waqf la façon wom la waaw waaw léegi loolu est boobu xam nga boobu leer na waaw baa ji borom bi may na ko alal wala ay mbooloo lañ ñu cotiser jënd terrain tabax ko jàkka ñooñu ku génn àddina kenn du ñëw naan nañ eh, nañ jël paaram ñu miraas ko déedéet ko bokkul ci miraas parce que kooku li mu def wax la waaw lillahi tabaaraka wa taala moom dafa génn ci moomeelam moo taxit jàkka jooj manu faa dem di fa imposer yoo xam ne bokku ci man na lenn nag man na nekk ñu koy askanale parce que comme masjidu banu Zurayq yooyu gaa yu nekk lay saasam dañ doon wax yu mel noonu jàkkaay ñoom waa waa quartier diw ak yooyu jàkka ak ña ko defar loolu gaxawul mais li baaxul mooy ña ko moom mel ni affaire bi ñu ciy doxal loo xam ne ay tànk bukki la waaw di gaay ne ñoo moom suñu affaire lu ñu neex lañ fiy def yoo xam ne dafa wuuteeg li nga xamante ne ni moom la sharia wax bu boobaa loolu beneen problème la ndax mbir mi daa war a génn ci seen loxo ci côté boobu mais tekkiwul ne du ko kenn du ko gérer mais comme que kii nañ ko nañ bàyyi ñeen mi jóge fee di yàq affaire yii du ñu toppatoo mbiru jàkk bi ñu naan nañ bàyyi noonu parce que wax ko la déedéet il faut mu am ñu koy toppatoo te bu boobaa ñooñu ñooñu ñoo ci war a taxaw ñoom képp koo xam ne da na fee yàq ndox mi wala di fi def yoo xam ne day yàq mur yi wala di yàq tapis yi wala di nàngam ak nàngam ñu taxaw a ko wax ak yow tëkku la wax la ne la boo fi ci yéen a koy fay waaw. mais li ma la bëgg a wax mooy kooku ñooñu wala kooku wala ñooñu bu dee ñu bari lañ bu ñu génnee àddina kenn du xool paaram wallam ci jàkka loolu leer na léegi nag laaj bi léegi mooy kay kër gi monsieur X da koo tabax def benn musalla fee waaw bu boobaa est bu boobaa dañ naan ah bu ñuy miraas kër gi comme doom yi ne dañuy jaay kër gi ndax ñoom ñoo moom euh, bu dee benn doom bu góor ak benn doom bu jigéen par exemple la fi bàyyi ñu ne ñoom bon kër gi ñoom am nañ leneen bon boroom bi dimbali na leen ku nekk ci ñoom ñaar doom ju góor gi am na dëkkuwaay am na sax ay dëkkuwaay te fii eh, kër góor ji eh, rakkam ji jigéen ji nee na moom itam daanaka du fi nekk te tamit am na dëkkuwaayam te sax dëkkul fii moom Kaolack lay dund léegi te góor gi Dakaaru la dëkkoon non moom lii nañ ko ñu d'accord ne dañ koy jaay léegi yow laaj bi mooy bu boobaa mais musalla ji nag dañu naan lépp la ñuy jaay moom des moom wala di dañu naan don boobaa moom day bokk ci li ñuy jaay <laughs> ndax ci kër gi la bokk voilà <laughs> ci kër gi la bokk mooy musalla la rek musalla la yorul statut li nga xam ne mooy jàkkaay comme jàkka ji nga xam ne moom la doon jiite benn bërëb la rek buñ def waaw def ko musalla boo xam ne kon loolu eh, wallahu taala alam léegi kon ñu jàll tey kon ginnaaw xadis boobu nga xam ne Seydina Itbaan ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko euh, euh, Mahmud ibn Rabi' moo ko jëloon ci moom euh, bim naan kuntu usalli li qawmi bi bani Salim dama doon jiite samay ñoñ ca waa banu Salim tey nag ñu war a jàll ci xadis bi ci tegu mooy xadis numéro quatre cent dix-huit waxoon nañ la quelle transition ndax diggante Seydina Omar ak Utbaan miñ génn dañuy wax Utbaan waxoon nañ la ko tamit mais siiwul ah, ñoom la yonent bi alayhi salaam en tout cas am na ci wax yi ñu ne ñoom la mbokkale woon tey nag ñu war a gis xadiis quatre cent dix-huit xadiisu Mawlana al ah, ki nga xamante ne moom la borom bi jaarale taqali diggante eh, jël neen tegi nële waaw teg dëgg jël neen dàq mu sori moom moo ñu nettali xadis bi mu wa an Umar ibn al-Khattab mu bi mu ngi koy jële ci Seydina Umar ibn al doomi ku ñuy wax al-Khattab radiyallahu anhu annahu qaal mu ne qaala dafa wax ne qudima ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dañoo indil dégmal indil waaw indil yonent bi sabyun bi sabyin ci ay prisonniers waaw ay prisonniers yoo xam ne xare amoon diggante yéeféer jullit ñi ak yéeféer yi ñu jàpp ca yéeféer yi gañe jàpp ci ñoom ay ay prisonniers fa idam raatun ci biir prisonniers yi amoon na sa benn ndaw koo xam ne prisonnière la benn jigéen mina sab yi ca ñañ jàppoon tasan di daw waaw di waaxu waaxu yu gaaw waaw am lu muy di seet doom ji ci biir ñu ñu jàpp ci ndax doom yi dañ leen jàpp ñoom ñu bari waaw léegi nag moom muy wër doomam ci biir nit ñi ci biir mbooloo mi if ci noonu rek wajadat ci la trouver ci la daja sabiyan benn xale muy doomam ci fi sabi ci biir ñi ñu jàppoon ñooñee prisonniers yi axadathu mu jàpp ko téye ko fa alzaqathu bi batni bi batniha xëcc ko rek taf ko ci biiram bi mooy taf ko ci boppam waaw fa fa ardaatu ci saase mu commencé di ko nàmpal nag fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa wax am na ci yenn da fa qaala lana rasulullah fa qaala mu wax lanaa ñeel ñu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi am na fa qaala rasulullahi képp sallallahu alayhi wa fa qaala kon mu wax rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ne ñu aturaw na waaw mu ne aturaw na ndax yaakaar ngeen njortu ngeen waaw atura du ataraw na ndax gis nga do aturaw na atura mooy atazunnu atazunnu na aturaw na ndax yéen jortu ngeen ne hadihi al mar'ata kana jigéen bii taarixatan nekk na koo xam ne day sànni wala daxaa doomam jii mu téye seet ku fii daw nga gis ni mu doon xëloo ko seet fu nekk ba mu ko ni mu yokkee euh, cadence bi dox yi ah, jeegoom yi jël ko rek daal di koy tas ci boppam commencé koo nàmpal est gis ngeen ndaw si nii mu jël doomam ji taarixatan nekk ku koy sànni wala daxaa doomam ji fi naari ci sawara loolu laa leen di laaj qul naa Seydina Omar ne ñun saxaaba yi fa nenoon ñu ne ko laa wallah mukk laa mukk wallahi waat nañ ko ci yàlla kii la du ko def ndaw si du ko def fa qaala yonent ma lay saa saam nag wax leen fa booba ne leen lallahu yëg leen ne nag këne yàlla tabaaraka wa arhamu moo gine yërëm bi ibaadihi ci jaamam yi min haadihi ka jigéen bii bi waladihaa ci yërmande gi mu am ci doomam moom doomam jii mu tax ci boppam seet ko fii yëpp bi mu ko gisee ni mu njëkk a def jël ko tax ko ci boppam cette chaleur là cette tàngoor tàngoor woowu nga xam ne moom la yëg bu tegee doomam ci kawam que ne dogu resam ñëwaat na ci moom commencé koo nàmpal ndax yërmande bu rëy mu am moo tax bi muy xël di wër ci biir nit ñi di taw coono boobu yépp yëgu ko te doomam bi moom fàtte na coonoy boppam ngir nàmpal doomam bi ndax yërmande gu rëy gi mu am ci moom mu ne leen nag yëg leen ne yàlla moo ëpp yërmande fuuf ci jaamam yi que ndaw si nii yërmande gi mu am ci doomam ji mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi mu ne al imaam al xaafiz al nawawi ah non al Bukhari rahimahullah solo na ko waaye nako ko noonu al imaamu <coughs> Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri an Naysaburi rahmatullahi alayhima léegi nag laaj bi eh, mooy première liñ ci jànge est ñoom ñaar kese taxriij bi ñoom ñaar kese ko génne ak fan lañ ko génne ci seen téere ñu ne la hadis bi moom ñoom ñaar ñu fi doon tudd imaamu ah imaamu Malik solowu ko imaamu Ahmad imaamu Abu Dawud imaamu Tirmidhi imaamu An-Nasa'i imaamu Ibn Maaja kenn solowu ko ñii imaamu Daarimi rahimahullah ki ko solo mooy imaamu al-Bukhari ak imaamu Muslim al-imaamu al-Haafiz al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabul adabi baabu rahmatil waladi wa taqbilihi wa mu'aanaqatihi voilà mu ne haddathana ibnu abi maryam mu ne ki ñu nettali moo ibnu abi maryam di sa'id ibnu al-hakam la tuddoon ibnu muhammad ibnu salim gën a siiw ñu xame ko ci ibnu abi maryam al-jumahi wa abu muhammad al-misri rahimahullahu ta'ala qala haddathana abu ghassan mu ne ki ñu nettali mooy abu ghassan abu ghassan nii mooy muhammad ibnu eh, mutarrif ibnu dawud ibnu mutarrif ibnu abdillah ibnu sariya allaysiyu abu ghassaana ah, al-asqalaaniyu rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanii nettali na ma Zayd ibn Aslam mu ne ki ma nettali dong man dong mooy Zayd ibn Aslam di Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawiyu ah, mawlaahum rahimahullah abu Usaama ñi ne abu Abdillah an abiihi Zayd ibn Aslam jëlu ko ci Aslam Aslam al-Qurashi al-Adawi mooy jaam boobu nga xam ne Seydina Omar moo ko libéré woon waaw. doon ko liggéeyal nag nekkoon bu doon ci <laughs> waxi moo doon soo chambellan moo doon son bëkk néeg par excellence moo ak ko jege woon yu bari Seydina Omar moom la doon wax naan ko aslam fu mu doon dem di ànd ak moom naan ko aslam defal lii aslam kiiwal aslam ñëwal ak nangam aslam boobu la doom di nag mooy Zayd ibn Aslam sëriñu ñoom imaamu Malik la woon rahmatullahi alayhi kon mu ne euh, moom an abihi kon aslam daal di koy jële ci ki nga xam ne kon euh, Zayd jële ko ci baayam ibn aslam an abihi ci baayam di aslam an Umar mu jële ko ci njaatigéem Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl Abu Hafs al-Adawi al-Qurashi al-Faruq amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu ñaareelu xalifa yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaala hmm, qudima waaw am na qudima am na qadama waaw loolu yëpp am na wala al imaam al xaafiz al buxaari al al al naw al xaafiz na xajar li nga xam ne ci la koy sara mu ne qawluhu yi dane qadama qadima qadima ala ras ala nabi sallallahu alayhi wa sallam sabyun al imaam al xaafiz na xajar mu ne fii riwaayatil kushmayhani bokk ci ñi solo saxiix bi mu ne boobu bi sabyin wa bi dammil qaafi qudima waaw waaw mooy qudima am na qadama qadima ala nabi sallallahu alayhi wasallam sabyun waaye qudima ala nabi sallallahu alayhi wasallam bi sabyin comme niñ ko gisalee mooy kon dégmal na ci yonent bi saa saa am ay prisonniers wala indi nañu ci yonent bi saa saa ay prisonniers prisonniers yi nag waa Hawazin la woon comme li imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa hadha as-sabyu huwa sabyu Hawazin mooy Hawazin xare bi nga xam ne moo am ginnaaw fatxu Makka bi yonent bi alayhi salaatu salaam ubbee Makka waa Hawazin eh, ñoom ak waa Saqif ñu dajaloo waa Taif daal di dooloo seen doole ne comme que daal Muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam jóge na fee ñëw nangu na dëkk bi gën a rëy léegi muy Makka ñun ñoo ci tegu ndax ñoo ci tegu léegi nag ni def liñ naan fagaroo gën fajo waaw prévenir vaut mieux que guérir si vous la paix préparer la guerre oh ma ne fagaroo gën faju te képp ku bëgg jàmm bi yoboo nga waajal xare mooy pareel taxaw képp sa jàmm ji ku ci nar kii nga daal bi dal ci kawam léegi nag ñu ne noonu la ñuy def ci la ñu dajal dajaloo ànd ak góor ga du rëy dum no simma ak Maalik ah ah Maalik ibn Awf nekkoon seen seen chef ñu daal di waajal takk bokk ñëw waa Taif ñu daal di ñëw waa Hawazin ak waa Taif ñu waajal nag armée ña dañuy dal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ñu da borom bi boole leen dajal leen fële ca Hunayn ak la fa xew ak suite baak euh, a Awtaas ak ba ci Taif ak xisaaru Taif ak yoo yële léegi nag ñu ci jàppoon keroog ndax keroog euh, xare boobu yaa vay yow xamoo ni mu demee boog naa ah xamoo waaw ñortoon naa ko <laughs> xanaa naa yow duma deñ naan la dégluwoo siira bi waaw moo tax bon pour nga xam ko rek du lool kese man nga man nga koo xame feneen mais yow apparemment daa mel ni loolu xamoo ko daa nga ma xamoo ko sax c'est bon léegi mooy euh, keroog euh, Malik ibn Awf dafa jël décision bu garaaw dane ne ñépp génn xarekat yi dañ génn te bu ñuy génn nañ ànd ak seen soxna yeeg seen doom yeeg seen jur ji seen alal yi seen gëléem yeeg seen xar yeeg lépp la ñuy génne waaw waaw ba mu amoon coow digganteem ak góor gi duróy dum no si magum mag mag magum dëkk ba waaw bam ne waaw lan moo xew ba ma dégg ko ko dafa silma xawoon jàmbaar la woon nag waaye dafa mujjoon mage ba mënatul woon dara mais mu ñëw rek ne moom day fekk mbir mi ndax bañ l'islam tamit mais bi mu ñëwee ah, dégg xar yi mbee géléem yi tamit di jooy kii nag yi yooyu yëpp mu ne mais lu tax may déggloo dégg jigéen ñi xale yi mu ne lu tax ma dégg kàddu yi yëpp ah ñu ne ko ah Maalik kat moo ne nañ leen génne ñoom ñëpp mu ne lii lan lay jariñ ah lii lan lañuy jariñ al munhazim ki nga xam dañ koo gañe not ko nga foog ne lii dina tax parce que Malik bon Malik vision la yoroon Ibn Awf mujj na nekk saxaaba radiyallahu dafa jàppoon ne en bu ñuy ñëwee képp koo xamante ne nii hmm, gis nga sa soxna quand même say doom sa alal gi nga am ndax boo ndawee ñàkk nga ko loolu dina tax tey di nga xare ba ñoom dinañ tax ba sa bakkan moo fi des wala yow moom nga gañe rek moom loolu la gisoon durée nag gis ne loolu loolu loolu xalaat bu bu fóola boo xam ne parce que ki nga xam ne moom dañ koo gañe talatut leneen kanam bii lay tal suwe waaw <laughs> bala nga ne naam nefa laa wax bon <laughs> ñu jàppante ci ba ci ay wax ba Malik menacé leen ne moom day fa day bon de xaru ko waa gars yi ne ah kon nañ ko bàyyi noonu topp Malik <laughs> loolu moo tax keroog Hawazin ñen jàpp ci ñoom bari loolu indi prisonnier yi bari prisonnier yi bari lépp ak alal ja bari ndax seen alal yëpp lañ indi waaw biñ leen gañee Hunayn nag ci la yonent bi alayhi bi muy jàll di dem Taif dafa dajale màng ma fi nga xamante ne mooy fële ca euh, Ji'irraana waaw benn bërëb la léegi nag ne leen euh, teg fa ñoo xam ne ñoo koy yor mu jàll Taif bu mu fa jógee ci la ñëw daal di séddale li nga xamante ne mooy màng mi voilà mooy butin de guerre beeg yooyu ci xew-xew boobu nag yooyu noonu foofule ci ñi ñu jàppoon prisonnier kon ci gàttal xam nga Hawazin kon nan la deme mooy waa Banu Sa'd ak façon yooyu ñooñu la woon mbokk dimaam yeeg gaa yooyu leen lii moo tax <laughs> ñun eh, xare bi ci gàttal loolu la léegi nag liñ leen jàppee noonu maalikum naaw fa daw yonent ma saat salaam ne ah buum li doon xaar yàgg na fa séddalewul màng mi ndax da doon da da ne woon amaana waa Hawazin dina ñëw tuub bu ko defee mu am soit mu bàyyee leen seen njaboot yi walla seen alal yi moo tax bañ ñëwee da leen a tànnaloo waaw ne leen da di tànn est-ce que seen njaboot yi yi ñu jàpp prisonnier ñu bàyyi leen ñoo leen gënal wala seen alal yi <laughs> ba pare mu ne Maalik ibn Awf bu ñëwaatee bu ñibbisee bu ñëwee dugg si ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñëwee tuub dina ko jox ci la ñëw mu jox ko gëléem yu bare bare bari moom keroog Malik ibn Awf mu ñëw mu jox ko ay gëléem yu bari ay cent gëléem ci la joxe woon ñoom Abu Sufyan même paawu Makka yi <laughs> ñoom Muawiya ñoom su ibn Amr daal di jox lu bari ñoom Safwan ibn Umayya Abu Umayya jox leen lu bari ba keroog la Ansaar yi gis nga du gisoon nañ ko taayile biñ naan ah yonent bari saa saam lii de yéeme na moom mu ngi jël suñu bitin bi suñu màng mi di ko jox ñoo xamante ne nii ndax suñu jaasi yi ñu ngi toq ci seen deret yi mooy léegi lañ doon xarit ñoom ah yonent bari saa saam ma jàpp ne sax yonent bari saa saam boo mayul du ñibbuwaat Medina ci la leen dajale bi mu leen doon wax yaa al ba naan leen al mahya mahyaakum wal mamaatu mamaatukum ama tardawna an tarji'u an-naasa bish-shaati wal ba'iir wa antum tarji'una ma'a rasulillah ila diyaarikum aw ila rihaalikum al mahya mahyaakum wal mamaatukum allah <laughs> leen leen dajalee yonent ma lay saa saam ca angaar boo bële dana noonu wax ne ña ko fekk woon tuuti ci muhaajiruun ndax dana woon dajale leen ma kulul ansaar bu mu fa nekk sauf am na lenn ci muhaajiruun yu fa ne woon ba ma la ah man de manuma cee dogu mais yaakaar naa ne kalaasuk abu abu bakar ak la ñoom omar ñii ñoom Seydina ñoom ali ak ñooñu lay doon yeneen bay saasaam gis leen xam ne ñii bokkuñ ci àllan sar mais moom ak ñoom ay bokk voilà <laughs> mu bàyyi leen waaw kon mu ne leen ndax gërëmu génn dalal seen xel waaw bu leen neexoon ngeen waxa ah. waaw mu leen neexoon ngeen ne dañ maa génne ngeen fat ma nit ñi dañ maa bañal ngeen nangul ma naa nga nag naa wax leen loolu lépp te dinañ leen dëggal de bu ngeen ko waxee ñu dëggal leen de ñu leen xanaa gërëmu ngeen hein nit ñi di dem ak ay gëléem ay xar lañuy deme ñi ma jox ñii i alal lañ yóbbu waaw ñoo xam ne dama leen koo jox ngir ngir lan sàmm seen ngëm yàlla ñenn ñi al mu'allafatu qulubuhum ñoom biñ fi gëmee yàlla yàggul te diine alal lañ xam ñoom fañ ne woon boroomi alal lañu woon buñ fi ñëwee diine ñu ñàkk léegi ñu génnaat ci wala <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam ne ata allafuhum ma jël alal jii di leen jox ngir bëgg ñu miin diine miin l'islam gis taaraayu l'islam xam ne lañ ñàkk ca seen kufru gañ ne woon ci seen kéefër gañ ne woon l'islam a gën a mën a joxe li kufru doon joxe man nga fay am lu raw lool ndax boroom day may waaw te nag du da dugg ci diine borom bi di la xañ ay mbir waaw mu leen di jox loolu ma leen koy def ngir dalale ci seen xel miin loo leen lii ne ñu gis face yu rafet yi ndax ñoom jamaal la ñu xam <laughs> waaw léegi kantaab ñoom buñ ñu béeg loolu yéen ngeen ñëpp béeg ndawul yàlla li sallallahu alayhi seen tànt ya ci seen gox ya ci seen xayma ya ci seen kër ya deneen almahya mahyaakum sama dund mook seen dund li ñoo ànd waaw ñoo takkaloo ñooy ànd wal mamaatu sama faatu it mooy seen bos mooy te tamit ci yéen faraay mooy foofule ci suuf soosule allahu akbar loolu lépp ci xew-xewu hawaasin bi <laughs> foofu la woon voilà <laughs> gii nag mooy ñoom la mooy waa hawaasin kon al imaam al Buxaari taala kon <laughs> ñu ci taxrij bi bi bon mu kon qadima ala nabi sallallahu alayhi wa noonu la ko solo imaam al-Bukhari qadima ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sabyun fa min as qad tahlubu thadya thadyaha tasqi kii da ndaw si en fait euh, weenam yi dañu bari woon soow ba mënoon na ko lor sax mais mu ngi ndax parce doom ji da koo gëj a gis te xam nga jigéen ñi nàmpal xam nañu ko seen ween yi bu leen nàmpaluñu surtout jamono ji nga xam ne mooy day bari soow dañëw bari soow mais kenn nàmp ko mooy seen ween yi day commencer di metti day diis gan te tamit mel ni luy lakk boo moywul waaw léegi yooyu noonu loolu nag moo daloon ndaw si ci noonu rek ida wajadat sabiyan fi sabi axadatu fa alsaqathu ci la xoole rek gis benn xale benn liir ci biir prisonnier yi rek ñu jël ko fa alsaqathu bii bi sad la xam nga riwaaya kii bi bi bi li li imaamu Nawawi indi fa alzaqathu c'est la même ñoo moom ñoo bokk euh, sens fa alsaqathu ah bi batniha mooy mu taf ko ci biiram wa ardaat fa qaala lana nabi sallallahu alayhi wa sallam aturawna hadihi tarihatan waladaha fi nnaar qulna la wa hiya taqdiru ala an la tatruhaha ala an tatruha fa qaala lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladi bi waladiha nga turaw na ndax gis ngeen ko kii dina sànni doom ji mu ne qul naa laa wahiya da cee yokk taqdiru ala allah tatruha muy mukk kii di ko def pourtant man na ko te du ko def mukk di ànd ak sago mukk du ko def waaw sànni ci safara mukk léegi al imaamu noonu la ko solo al imaamu muslim kantaam mu ngi ko di ci kitaabu tawba baabun fi si'ati rahmatillahi ta'ala mu ne haddathani al-Hasan ibn Ali al-Hulwani wa Muhammad ibn Sahl at-Tamimi mu ne wal-lafdhu li Hasan ah ci ñaari sëriñam la ko jële imaamu Muslim mu ne haddathani nettali na ma al-Hasan ibn Ali al-Hulwani di al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudali Abu Ali al-Hulwani mm, al-Makki al-Khallal rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibn Sahl at-Tamimi ak Muhammad ibn Sahl ibn Askar ibn Umaara ibn Duwayd ah, ñoom ñu ne ko dañ koy wax Abu Bakr moo doon dàkkantalam al-Bukhari al-Baghdadi ko joowoon ca Bukhara mais Baghdad la ne woon rahimahullahu ta'ala wal-lafz mu ne kaddu kaddu yi may indi fii man imaamu Muslim li Hasan mooy sama sëriñ bi mu njëkk a tudd al-Hasan aywa al-Hasan wa Hasan wala mu ne al-Hasan mu ne haddathana ibnu abi Maryam ki ñu nettal moo ibnu abi Maryam di Sa'id ibn al-Hakam gis nañ ko sànq rahimahullah ci imaamul Bukhari qaala mu ne haddathana Abu Ghassan mu ne ki ñu nettal moo Abu Ghassan rahmatullah ala al-jami' qaala mu ne haddathani nettal ma Zayd ibn Aslam gis nañ ko sànq an abiihi gis nañ ko sànq muy Aslam an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qaala qudima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi sab'i fa ida imra'atun min as-sabi tabtaghi waaw yii mooy day sàkku mooy di seet ci biir nit ñi di daw di seet ci biir nit ñi ci noonu rek ida wajadat sabiyan ci la gis benn sab benn gone fi sabi axadatu ah ci la koy tee jël ko fa alsaqathu alsa ñaar yëpp alsaqathu bi saad bi batniha wa ardaathu fa qaala lana rasulullah gis nga fa qaala rasulullah ci imaamul nawawi ci ci imaamul euh, buxaari fii imam muslim fa qaala lana bi ma doon wax sànq ne la am na ci riwaaya yoo xam dafa am lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aturawna hadhihi almar'ata tarihatan waladaha fi an-nar qulna la wallah wa hiya taqdiru ala an la tatruha fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha kon hadith baa ngi nii lii mooy li nga xam ne loolu la lii nii nag day wane lu rëy rëy rëy lëkkaaleem ak suñu bunt bi ginnaaw njàngat bu njëkk bi taxriij bi deuxième mooy baabu yaakaar mooy yonent bi alayhi salaatu salaam di ñu melale loo xam ne mënuñu koo daj ci loo xam ne man nañu koo daj te loolu bari na ci alquran waaw bari na ci alquran li borom bi doon wax na a'dadtu li ibadi salihina ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar yonent waaye saa saam ne borom bi nee na u préparel na waajal naa ngir sama jaam yu baax yi keroog bi ma koy wax saalihiina bi waxuma koon ci la waaw ñoo ñoo tax ñuy wax waaw sama jaam yi nga xam ne ñooy ñu baax ñi ma la aynun ra'at ca ajjana loo xam ne bët masu cee waaw ci bët yi xool li ci bànneexu bët masu cee tegu wala udhunun sami'at nopp lépp lu ñuy déglu ci nepp di ci bànneexoo suñu koo dégg wala xatara tamasula rot ala qalbi bashar ci xolu bindeef loolu euh, mooy ajjana kon lépp lu ñu fay wan naan anharum min nàngam ak nàngam loolu noonu c'est pour jegeel ñu loo xam ne ñun suñum xel fii mënuñ koo dal waaw waaw xam nga xel doomu aadama mooy du ko dàq xel du ko dàq mais manoo manula manula daj dëgg-dëgg mbir mi fii waaw parce que réalité yoo xam ne dafa wuteeg ci suñuy nekk fii waaw moo tax àjjana lépp luñ la fay wax nii day day nekk loo xam ne xoolal nit ki fu mu lu mu bëgg nii da koy fekk si xam nga loolu xel du ko dàq mooy xel dina loolu lu yenn maanaa la mais mooy du loo mën a daj fii nii en tout cas noonu noonu noonu nga koy amee ajjana ak bànneex bi nga xam ne yow looy lekk looy gën a lekk en fay di di gën a di mbir di gën a neex non seulement di gën a neex xam nga fi àddina bi moom looy gën a lekk affaire yi day mooy yow booy tàmbali looy gën a neex mais booy continuer dem booy commencer di suur affaire bi neexaay gi day wàññeeku da ngay dem sax boo ci yàggee tout le temps moom ngay leen da dem ba mu ba mu génne la ko la bon affaire bi dootu la neex quoi waaw mu génne ko la waaw. nga koy moytu saa su ne parce que affaire bi da nga koo lekk lekk lekk lekk ba mu far sàppi la alors que àjjana nag du lool looy gën a lekk mbir yi gën a neex ak réalité yu bari yoo xam ne moom lay wax waaw ak même safara ak yooyu la fay wax yooyu pourtant du lu ñu mën a daj fii mais dañ ñu koy wax ngir di ñu jegeñal ay maana loolu nag walillahi almasalul a'la yërmande yàlla du lu jaam mën a daj c'est impossible waaw impossible ndax loolu sifa la ci borom bi merom la moo tax nga gis arrahman gis nga baat yooyu yëpp ñoo bokk cosaan arrahman arrahim bismillahi ba mu tàmbalee ci allah ah lu mu ci teg arrahman arrahim bismillahi arrahman arrahim waaw loolu lépp nga ñoo rahma fi ñu jóge voilà mooy loolu du lu mindeef mën a dab daj mais mu ñu koy melale di ñu ko woyal di ñu ko jegeñal di ñu ko jegeñal ngir suñu xalaat suñu xel yi di ko jegeñal suñu xel yi ci misaal bii mu gis ndaw si ni nga xamante ne jigéen te loolu jigéen bu nekk xam na ko waaw nit ku am doom ku nekk xam nga lii waaw mooy cofeel gi mu amal doomam surtout doom joo xamante ni dafa jekk gisatu ko woon di ko wër fu nekk picc yi picc yi xoolal yeneen tubaab yi saa saa ba mu rombee gaa yi dañu jëkk benn picc jóge na leen di naaw di kii xaw di kii yeneen saa saa ne la fekk benn waay moo jëloon ay cuujam quoi xaw ma cuuj yi wala nen yi la jëloon picc mi topp ko yeneen tubaab yi saa saa ne delloo leen ko aywa mooy gis nga kooku nga xam ne lu mu la xam nga picc boo ma doon ñëw day daw mais yaa jël nenam moo tax mu topp la gis nga muus. loo kii kii boo jëlee doomam mu gis la tay nga dee ya non tay nga dee da nga naan mais kii kay xanaa du muus mi nga xam ne fu ma romboon kajjo su way yow ci boppam yaay dal wóor ni di nga daw boo ko delloowul doomam lu ko war mu jël risque boobu nga xam ne xam na ne yow miy duma kese nga ko doon def ah di risque jiwam ndax cofeel ndax bëggeel ndax yërmande gu rëy yi ko borom bi defal bi mu amal doomam